kon walillahi alhamdu wal ñu ñëwaat ba léegi fi nga xam ne moom lañu tolloon boobu ba léegi ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci xisaalul fitra yi ci chapitre deux cent quinze di wax baabu fadl siwaaki wa xisaalil fitra bunt bi nga xam ne day wax ci li nga xamante ni nii mooy ngëneelu eh, soccu ak li nga xam ne moom la naka jëkk ni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam li leen borom bi tabaaraka wa taala teg ba pare def seen apparence seen feeñuwaay ci biti boo leen gisee la nga xam ne noonu la ñuy feeñe allahu akbar te li nga xam ne mooy li feeñ nekkul ludul lenn la ci la nëbbu ci ñoom muy seen biir allah ci seen laaj mu ne woon mu indi fi ñetti xadis ginnaaw bañ paree ci siwaat muy jële ko xadis mille deux cent trois ba mille deux tëje ko suñu bunt bi mu ne muy tàmbale xadis mille deux cent trois mu ne woon waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu mu ne kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam neena alfitratu xams aw xamsun min alfitra mu ne alfitratu li nga xamante ne mooy fitra xams juróom la wala mu ne xamsun juróom min alfitra ci fitra lañ bokk bi ci njëkk mu ne alxitaanu mooy xarafal beneen bi ci tegu al istihdaab imaam wax ci suuf xalqul aana wa huwa xalqu sha'r alladhi hawla al farj loolu boo xamul mooy lan muy muy tekki mooy wat karaw naq karaw gi nga xamante ne tamit day wër nekk wër li nga xam ne mooy pëyu nit ki góor wala jigéen mu ne ñetteel bi wa taqlimul azfar ak li nga xamante ne lelli li nga xam ne dagg ay we ñeenteel bi wa natfil ibit ak li nga xamante ne mooy buddi karaw poqataan waaye juróomeel bi ne wa qassu shaaribi mu nekk li nga xamante mooy wàññi wala dagg wala wat <coughs> ashaaribi naanu yi muttafaqun alayhi mu ne xadis boobu al imaam al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo. mu te tegoon ci beneen xadis te xadis boobu moom lañ jeexal yi mu lim yépp moom lañ jeexal bi weesu mu tegoon ci beneen bi muy xadis mille deux cent quatre mu ne wa an Aisha ta mu ngi jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa Aisha waxuñu bint Siddiq radiyallahu anha annaha qaalat mu ne neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashrun fukka ngi min al fitra bokk naka jekk ni yàlla tëgge yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam bi ci njëkk mu ne qassu shaaribi mooy daldi wat wala wàññi ay naanu muy moustache ñaareel wa i'faa'ul lihya mooy daldi bàyyi sikkim mu daldi sëq al imam mu ne wa i'faa'ul lihya ma'naahu laa yaqussu minha shay'a mu ne loolu nag liñ ci jublu mooy bu ci dagg dara mu ne was siwaak ñetteel bi mooy soccu wastinshaqul ma mooy sarax ndeku bi ngay sarax ndeku ndox waqasu shaari bi juróomeel bi mooy daal di dagg li nga xam ne mooy lelliwe wa ghaslul barajim juróom benneel bi mooy raxas li nga xam ne mooy articulation loxo yi boo leen tàllalee moo tax al imam ne al ca suuf bi ba'il muwahhada wal jim wa hiya uqadul asabi' mooy baaraam yi fa nga xam ne boo leen di lem fa ñuy lemoo articulation ba foofee sa loxo bi boo leen tàllalee foofee nga daal di koy nekk koo xam ne danga koy setal wanatful ibiti di buddi juróom ñetteel bi juróom ñaareel bi di buddi karawu poqataan wa xalqul aanati di juróom ñetteel bi mooy wat li nga xam ne mooy karawu naq wantiqaasul ma ak ndawal wala li nga xam ne mooy al istinja ci ñu ko ti tuutil ndox wala boo demee ca wanag wa ni koy ni ngay seetloo mu ne qaala raawi di seetloo lii na ngay seetloo mu ne qaala wax na ar-raawi ki nga xam ne moo solo xadiis bi kenn ci ñoom ar-raawi nee na te gisoon nañ lii lépp ci taxriij bi comme que lii dañuy jàll mu gaaw moo tax duñu ko tuddaat wana siitu mu ne aman ah kat fàtte naa al-aashira te juróomeel eh, no fukkeel bi illaa an takura ah xanaa lu dul mu nekk al-madmadatu mooy li nga xam ne mooy gàllax ndeku mu ne qaala wax na waki'un al imam waki' rahimahullah wa huwa ahadu ruwaati te bokk na ñenn ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bi mu ne mu ne intiqaasul ma kàddu googu nag muy intiqaasul ma ci xadiis bi yaani lim ci jublu ma istinja mooy seetlu boo demee ci wanag wa mu ne rawaahu soloon xadiis bi muslim al imaamu abul xuseyn rahimahullah léegi mu teg ci xadiis bu mujj mu doon mille deux cent cinq mu ne woon mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah radiyallahu taala anhuma an innabii mu ngi jële ci yonente bi wa sallam annahu qaala mu ne na ahfu shawarib mooy raase leen wat leen wala wàññi leen euh, euh, bu baax ash-shawarib naanu yi di moustache yi wa bàyyi musaq al-liha seen mu ne muttafaqun Muslim al imaam Buxaari solo na ko na ko noonu al imaamu eh, eh, eh, Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima léegi boo fàttale ko fay ñu ngi woon kon ci xisaalul fitra yi lan moo làmboog fitra ci suñu jotaay bi ñu génn jiitu woon na ñu jëloon ko di dem li imaam al-Hafiz na Hajar ci al-Fath ne man ba ma ko dajale ah quinze laa daj mooy fukk juróom yoo xamante ne moom la ñu nekk di topp boobu ba léegi benn par benn ndax am solo gi nga xam ne moom la am solo fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonentaam yi mbokk yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam boroom xam-xam yi xam ko jox ko dayo bu toll noo ne bu rëy rëy rëy en tout cas bu eh, bañ xamee ne màgg na fa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam rawatina seen sang alayhi salaatu wassalaam ñu koy utal di ko dugal ci seen téere yi mu nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy toppatoo te jullit bu nekk bu conscient bu xam dina xam ne loolu du lu tuut te lu ndaw te jar naa xam masala yi nga xam ne ñooy wër-wërloo ci mbir yooyee di xisaalul fitra kon nag gisoon lu njëkk comme ni ko al imaam al xaafis daal di woon lime woon alxitaanu muy xarafal di téegal di am jongo benn ñaareel bi gisoon nañ la istihdaad mu ne woon ka wat karawu naq waaye ñetteel bi gisoon nañ li nga xam ne mooy taqlimul azafir wala eh, waaw muy lelli ay we ñeenteel bi di natful ibiti mooy buddi karawu pokataan eh, juróomeel bi di qasu shaari bi mooy wàññi ay naanu léegi foofu la ñemoon te moom lañu mujj woon gis ci jataay bii ñu génn wala wat ko gisoon nañ masala yooyu walillahi alhamdu e, wal loolu lépp saa boroom defoon na ñu daldi woon koy gis ak waxu e, e, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi léegi loolu mu ngi noonee Eh, eh, eh, waxoon nañ la nag lan mooy atteem mooy wàññi ay naanu waxoon nañ la waa jumhuur moom dañ naan kii la sunna la te loolu imaamu Nawawi ku mel ñoom ci al-Majmu' dana woon muttafaq moom fa muttafaqun ala ala annahu sunna boroom xam-xam yi dëppoo nañu même bu dee ne comme ni al imaam al iraqi bi parce wax nañ la ko ne la oh, tuddaluñ la waxal iraqi dañ la waxal dëgg ñu ko wax ne zahiri yi surtout leen ci ñoom dañu ne déedéet dafa war nga naan lan dafa war ndax yonent bay saa saan daa digle te gisoon nañ al imam ibn al arabi rahmatullahi alayhi euh, loolu euh, euh, lii la ko wax la ci moom juróom yooyu waaw te al imam ibn hazm ci boppam mi tax ñuy wax moom da doon wax ne <laughs> waaw Euh, ne ne ne al ijmaa anna qassa sharibi wa i'fa al lihya fard nga ne kooku moom euh, euh, loolu leer na quoi que ijmaa am na que ne qassu sharibi moom nag ijmaa zahiri yi mooy saxaaba yi lay wax ak yooyu voilà waxul ñeneen ñi mu li nga xam ne mooy wàññi ndey naanu ak bàyyi sikkim mu daal di sëq loolu farata la kon. Euh, kanta euh, euh, li mu wax nag ci moom loolu dañ koo nettali ci moom waaye ci maratibul ijma dana ittafaqu anna halqa jami' al-lihya muthla la tajuz wattafaqu anna qass ash-sharibi wa qat' al-azfar wa halq al-'ana wa natf al hasan waaw loolu moom tamit ci al-muhalla nag la waxee liñ wax sànq waaw <laughs> xam nga fii dane ci maratibul ijma ne boroom xam-xam yi daal dinañuy dëppoo te wat sikkim biir te loolu nañ ñëw bu ñëwee ci foofee te ne loolu musla la mooy c'est comme si da ngaa euh, lacéré nit dagg comme nga jël euh, euh, nit dagg ay noppam dagg ay kii yu mel noonu ndax ci loolu daa nekk lu am solo ci nit waaw dagg sikkimum nit wat ko bam sax yow nit ki tamit loolu nga mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ni qasu shaari bi mooy wàññi ay naanu wa qat' al azfar dagg ay we wa xalq al aana ak wat euh, naq wa natful ibiti ak buddi euh, karaw poqataan xasan lu baax la waaye ci al muhalla dane amma qasu shaari bi fa fard <laughs> mu ne euh, li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy Euh, li nga xam ne mooy euh, wàññi ay naanu loolu moom farata la waaw moo daqiq al iid bi imaam al haafiz ibn hajar ci al fath mu ngi naan ibn daqiq al iid al imaam nee na man de xawma ma laa a'lamu ahadan qaala bi wujuubi qassi ash-shaarib min haythu huwa hu <laughs> mu ne mu ne man de imaam ibn daqiq xaw ma euh, kenn ci boroom xam-xam yi ku ne wàññi ay naanu moom farata la ku ci noonu noonu noonu ah imam al-Hafiz Ibn Hajar ne ah ihtaraza bi dhalika min wujubihi bi arid haythu yata'ayyan kama taqaddamat al-ishara ilay min kalam Ibn al-Arabi waaw muy ci gàttal muy wax di junju waxu imam Ibn al-Arabi bi na moom juróom yi yëpp dafa gis ne farata la waxoon nañ ko bi weesu fàttaliwaat ko waxoon nañ ko bu jiitu woon waaw mu ne ndax moom eh, wa ka annahu waaye mu mu teg ci imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne mu ngi mel ni imam Ibn Daqiq lam yaqif ah tegul loxo ala kalaam Ibn Hazm te gisul waxu imaam Ibn Hazm fii daalika ci lool de fa innahu ndax moom Ibn Hazm qad sarraha rahimahullah wax na lu leer bil wujubi laa wax ne ma ne loolu farata la fii daalika wa i'faa'il lihya ak li nga xam ne mooy sëqal sikkim kon boo gisee eh, eh, eh, loolu te am na ñoo xam ne moom lañ jàppale <laughs> ne loolu mooy dëgg voilà wallahu taala alam euh, euh, moo tax imaam Ibnul Qayyim ci boppam dane xassu shaari bi moom euh, dalil yi dalil yi fa dalilu yaqtadi wujubahu wujubahu fa dalilu yaqtadi wujubahu idha taal waaw wa hadha alladhi yata'ayyanu al-qawlu bihi li amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bihi wa li qawli wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man lam ya'khudh sharibahu falaysa minna voilà kon mu ne imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ci Tuhfatul Mawdud mu ne man jàpp naa ne kanta leel wàññi ay naanu dalil bi daal li muy wane ne daa war bu guddee waaw bu dee daa bàyyi ba mu sëq gudd mu ne te loolu mooy li ràññeeku ñu wax ko ni loolu dafa war même bu dee moom ngiram gisul loolu mooy Hanbali yi waaw ndax lan ndax digle yonente bi alayhi salaam ci loolu ak li mu wax ne képp koo xam ne du jël sa ci say doo dagg say naanu ko bokkoo ci ñun mooy newa ci suñu yoon voilà léegi wallahu taala alam ci gàttal loolu gisoon nañ ko ne la euh, en général nag euh, euh, ju mel ne imaamu Nawawi ñoom dañuy suul waxu imaam Ibn Hazm te rahmatullah alayhi waxoon nañ taxawoon nañ ci benn bés ne loolu nag wax dëgg yàlla warul ñu koy def parce que ñoom imaam Daawud ak ñooñu du tout temps waaw la mais yii surtout daa ànd ak digle bi yolent way sasa moom digal analan mooy saarif bi ñoom loolu lañ ko gisee jof ko ñëwee comme li imam Abu Shama waxoon na ne woon loolu li tahsin la alxalq ngir gën a rafetal mbind mi yàlla bind nit laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim ngir nit ki di sàmmoonteeg loolu voilà bind bi yàlla bind teg nit ki ci ni mu gën a rafetee mu sàmmonteeg loolu ba moo tax mu mu lii mu melale loolu yeneen yàlla bi saa saam def leen modèle u jaam yi ngir ñu leen di copier voilà kon loolu moom euh, ak sopp rek da doy waaye wallahu taala loolu taxawoon nañ ci tey kon ñu war a jàll euh, bi ginnaaw boobu imaam al-Hafiz tegoon ci al-wudu muy njàpp ak al istinshaq al istinsaar ñett yooyu la ñuy boole waaw parce que dañ leen di gisaale ndax ñoo njàpp ñoo ànd mooy jàpp sarax ndeku mooy jël ndox dugal sa bakkan ak al istinsaar ak génnewaat ko fiiru loolu ñett yooyu dañ leen di boole léegi kon tey insha allah ñu gis bi euh, euh, nga xam ne mooy al wudu al wudu ci al ci arab mooy an nadaafatu alhamdulillah mooy an nadaafatu mooy ak cet wan allah aji jàpp ji loolu lay am waaw te mu ngi jógee ci ab daw muy ak leer nay kantaan ak ci istilaaxu boroom xam-xam yi boroom xam-xamu fuqaha yi bu ñu nee al wudu luñ ci jublu xanafi yi rahmatullah alayhim ñu ne mooy al ghaslu wal masu ala wajhin maxsuus ñu ne daal jàpp lii la mooy al ghaslu raxas wal masu ak masa ala wajhin ci wàllu woo xam ne maxsuusin gu jagoo la kantaa ñi ci tegu di maalikey rahmatullah alayhim ñu ne taharatun ma'iya tataallaqu ala a'da'i al-arba'a ala a'da'in maxsuusa wa hiya al-arba'a ala wajhin maxsuus waaw ñu ne mooy laab la goo xamante ne nii ndox lañ koy defe boo xam ne day lëkkaloog ñeenti cër cër yoo xam ne yu ñu jagoo la te mooy ñeenti yi alquran liñ dinañ ko gis ah, léegi insha allah ci wàllu woo xamante ne nii bu ñu jagoo la loolu la maalikee yi rahmatullahi alayhim daal di wax kantaa ñi nga xam ne ñooy euh, al fuqaha ash-shafi'iyya euh, rahmatullahi alayhim ñoom li nga xamante ne nii mooy ak euh, al wudu ñu mooy isticmaalul maa'i ala a'da'in maxsuusa mufattahatan bin niyya mooy jëfandikoo ngay jëfandikoo ndox ci ay cër yoo xamante ne yu jagoo la waaye loolu dañ koy ubbeek yéene laata ngay def yii yëpp mu la wax jëfandikoo ndox mi mooy yéene fokk yéene gi am kanta xanaabilay rahmatullahi alayhim di seen rak ñu ne isticmaalu ma ma ma isticmaalu ma at-tahur waaw wala in tahur ala wajhin maxsuus ala a'da'in maxsuusa mutarattibatun ala al ñoom ñu ne mbir mi lenn la mooy jëfandikoo gi nga xam ne moom la nit kiy jëfandikoo li nga xamante ne mooy ndox waaw hein fu koy jëfandikoo maa ut taxu mooy ndox moo xam ne day laab day laabalaate boo xamante ni nii non dafa laab ci boppam mais nit ki man na koo utiliser ngir tojal gi nekk ci moom mu yëkkati ko mu yëkkati li nga xam ne mooy ak toj muy ndox moomee nga xamante ne nii ci ñoom ak waa jumhurul ulama ndox dafa eh, xaajale ko ci ñett ma'un tahir ma'un tahur ak ma'un najis ndox moo xam ne dafa laab kese ci boppam waaye manula laabal kenn waaw comme ndox moo xamante ne nii lenn ci caractéristique ku ndox muy cafka gi wala xet gi wala melo bi am na bu ci soppeeku altéré waaye mu nekk la ko altéré du lu sobe lu sobe bu boobaa yow mënoo ko utiliser di ci yëkkati toj comme di jàpp wala sangu set waaye nag di ko mën a togge par exemple di nga ci mën a naan comme ndox moo xam ne damaa yor sama ndox moo xam ne mu ndaw la def ko ci benn boolu boo xam ne un litre la am genn gone jóge fee jël coca bi na ko ci cuur cuur cuur cuur voilà waaw ndox moomu noonu euh, euh, euh, mooy man boo ko gisee sax di ko xaw a jaawale ab ab coca kenn du la ne léegi yow ndox moomu tuuri jël yàqul non dañ naa la mais manoo ci jàppe ci exemple bu simple waaye bi nga xamante ne nag comme ndoxu taw yi ndoxu robinet yi ndox yi nga xam ne ndoxu dex yi ndox yi nga xamante ne li leen soppi mooy fañ nekk lil mujaawara teen la boo xamante ne xob yi dañ ciy wadd ndax garab yu ko kii mu vert lool garaawul ndoxum géej waaw ndoxu dex yi miyaahul abaar yooyu yëpp nekk ndox yoo xamante ne yu laab la tey laabalaale lay laabalaate muy ndox yoo xam ne wa anzalna minas samaa'i maa'an tahuura li borom bi wax maa wàcce ci asamaan ndox moo xam ne dafa laab di laabalaate dugg ci lu koy altérer wala comme yi ñu wax léegi loo xam ne lu dagal la waaye suñu sotti ko ci bam bam bam bam sotti ko benn ci yooyu loolu dañ koy mën a jëfandikoo euh, ci lekk waaye bu dee ne da koo soppi ci loolu wala naan wala leneen wala togg wala leneen waaye mënuñ ci jàppe waaye nag bu yooyu yëpp dañee muy comme ndox yi ma la wax léegi yooyu mooy tahuur maa um tahuur bi nga xam ne dafa laab tay laabalaate najis mooy bi nga xam ne sobe moo ci dugg ba altérer ko waaw benn ci yooyu loolu ndox la moo xam ne dafa nekk loo xam ne najis la euh, euh, euh, comme nga tex sam ndox am gone gu waye di jóge ne wala gu xamul sax daal di ñëw ne ci cuur cuur cuur daal di génne sàkkaram daal di ci akramanallah daal di ciy saw tuur ci ndox loolu ndox moomu ba pare nga gis boo ko xoolee gis ne eh waaw kii moom loolu mooy daa nekk lu sobewu kanta xanafiye yi ñoom amuñu tahur ak tahur tahir ak tahur ñoom dañ ne benn la voilà tahir mooy tahur loolu moo tax ñoom maa ut nabiz ndox moom daa am nabiz ak yu mel noonu loolu garaawul mooy loo xam ne dañ cee sotti woon defoon ci ay doomi tàndarma même yu mel noonu euh, ngir def ko yu mel noonu dara newu ci ngir mën koo jàppe ndax ñoom tahir ak tahur maadaama mu ngi tudd ndox turu ndox mu ngi koy yor loolu noonu baax na wallahu taala alam loolu c'était juste pour faire tënk euh, li tax xanafiya yi ne menoo bi lay ne isticmalu ma'in ne li nga xam ne mooy Euh, alwudu mooy jëfandikoo ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaate ala wajhin maxsuus ci wàllu woo xam ne anam goo xam ne gu jagoo la ala a'da'in ala a'da'in maxsuusa ci ay eh, cër yoo xam ne yu yu jagoo la waaye mutarattibatin ala al furud mais il faut toftale ànd ak yi mooy ni ko borom bi waxe farata yi eh, loolu na ngeen ci eh, toftal loolu borom bi mu ngi ko wax suuratul maa'ida aaya six fa la waxe nan la ñuy jàppe te ci li ñuy duggaale ginnaaw bi ñu gisee loolu mooy adal naka la ñuy jàppee yeneen suñu borom tabaraka wa taala di ñu wax ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa nuudiya ilas salaati idaa qumtum <laughs> yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa qumtum ilas salaati fagsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ilal ka'bayni wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa aw lamastumun nisaa falam tajiduu maa'an fatayammamu sa'iidan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min banim jeexe li ñuy soxal mooy côté njàpp ginale euh, wudu bi rek euh, euh, boo duñ dugal tayammum ci biir grawul ah. mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm te dëggal ida qumtum bu ngeen jóge saa bu ngeen jógee ila salaati jëm ci julli fasilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi wa aydiakum xar kanam yi wa aydiyakum ak dina ñëw ci euh, teqantal bi léegi wa aydiyakum seen loxo yi ilal marafiqi commencé ca tatu baaraamu loxo ya di raxas dem ba ci sa conc yi loxo ya wamsahu tana ngeen masa bi ruusikum ci seen bopp yi wa arjulakum tana ngeen raxas seen tànk yi ilal ka'bayni ba ci joor yi voilà wa in kuntum deem nag da ngeen a nekk junuban ñoo xamante ne nii da ngeen a am janaaba fattaharu na ngeen def nag Eh, laab la gu gën a dayo mooy bi nga xam ne nag eh, yaram bi yépp nag lay làmb ngay ngay ngay sang sang lay ndox mi di laal lépp mooy sangu set léegi eh, lii doy na jarul ñuy jàll wayn mar marda lii boo seetloo borom bi ñeent ñeenti cër la tudd boo jógee moom la boroom xam-xam yi boobu ba léegi naan a'da'un maxsuusa ay cër yu jógoo bu ci jëkk mooy lan dane bu ngeen jógee ila salaati faghsilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam yi kon benn ngoog muy xar kanam xar kanam nag fan lay tàmbalee mooy nit ki boo jàkkaarloo moom liñ naan son visage le visage du per de la personne waaw nga xam ne fa ngay gis bët yi te ngay gis lex yi te ngay gis tuñ ya te ngay gis jëbi yooyu yëpp la mooy léegi nag fan la commencé mu ngi commencé ci wàllu horizontalement mooy boo tàllalee ta jàkkaarloog nit nga xoole ko horizontalement mooy fi catu nopp bi bu ndejoor bi ba catu nopp càmmoñ bi loolu foofu ba foofu lool lépp mooy xar kanam côté boobu bu dee ci guddaay mooy ci naasiya bi fi bi fa karaw day sax diggante fa bopp ba frontière bopp beeg jëbi foofee nga xam ne foofu lay dem ba ci sikkim bi te loolu nag nit ki buy raxas mooy loolu lépp foofu yëpp la war a raxas kon tàmbalee foofu raxas jëm ak loolu nag yeneen bay saa saam nan la ko doon def imaam ibnu Abbaas wax na ci xadiis bu ne Sahih imaamul Buxaari keneen da doon tàll da doon jël ndox mi euh, inaa bi yoor ko mooy fi def ndox mi yoor ko ci euh, loxo ndeyjooram après euh, bu doon tey ñu ne satala gi sotti ko ci loxo ndeyjooram am na bu dee robinet yi léegi plus simple da ngay tànk da ngay ubbi def sa loxo ndeyjoor sotti. am loo sotti ci sa loxo càmmoñ nga tibbandoo leen téye leen noonu comme booy ñaan mais da ngaa tibb ndox mi ah def ñii te kii ko après daal di koy raxasandoo sa xar kanam bi sotti ko sa xar kanam bi ak sa ñaari loxo moom noonu la doon def yonent bay saa saam nga def noonu ñetti yoon. kon kantaay ñaata yoon yi yooyu yonent bay saa saam dinañ gis lay xadiis Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu mooy kon xar kanam loolu la. léegi kon boo ko raxasee mu ne wa aydiyakum ilal marafiq seet loxo yi moom lañ waxoon sànq da ngay commencer booy jàpp sa càmmoñ kon gis nañ farata yi liy njëkk li tax xanaa bi lay naan la murattabatan il faut mu nekk loo xam ne day toftal alal furud mooy ni ko yàlla waxee noonu ngay tàmbalee kon raxas xar kanam mooy jiitu raxas ay loxo waaye raxas ay loxo alhamdulilah mooy jiitu masa bopp waaye masa bopp mooy jiitu raxas ay tànk voilà léegi boo defee noonu kon raxas sa xar kanam mu nekk loxo yi wa aydiyakum ilal marafiq loxo yi nga commencé ca catu baaraam ya xàll leen raxas yéeg ba ci conc yi daal di wërale sa loxo ca conc ba ngir fépp tooy nga def ko ñetti yoon sa loxo ndejoor nag ngay tàmbalee ndax ida tawaddatum fabda'u bi mayaminikum li yonent bi alayhi salaatu salaam wax te gisoon nañ ko fii ci Riyad bi bu ngeen di jàpp na ngeen tàmbalee li nga xamante ni mooy seen ndejoor yi loolu mu nekk loo xamante ne nii kon mooy euh, te tamit gisoon nañu euh, kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu tayammun voilà waaw ida tawadda um fale al arbaa ñoo ko solo al imam ibnu Xuzayma daal di koy wéral gisoon nañ tamit li nga xam ne moom la sayyidatu Aisha wax ne yonent bay saa saam daa newoon koo xam ne yujibuhu tayammun daa soppoon lool di ndejooru kon moo tax lool ngay tàmbalee fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi muttafaqun alayhi gisoon nañ ko voilà kon dafa yéemoon bëggoon lool di ndejoor di tàmbalee ndejoor léegi ginnaaw boo defee kon sa loxo ndejoor après sa loxo càmmoñ après nag nga massa massa mooy lan mooy damay tooyal samay loxo sama ñaari loxo laay tooyal comme ni nga xam ne noonu la ko Abdallah ibn Zayd ibn ibn Zayd ibn Asim daal di leerale waaw loolu nan nga koy defe mooy dangay jël sa loxo euh, daldi euh, bi ko tooyalee nga teg ko ci sa kanamu euh, naasiya bi mooy fi sa bopp bi tàmbalee après nga dawal leen ñoom ñaar ñépp waaw fa aqbala bi yadayhi wa adbara voilà nga yóbbu ko ba ci ginnaaw moo tax mu ne ci benn waaye bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafaahu summa raddahuma ila al-makaani alladhi bada minhu sayyidina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu anil jamii' mu ne neen saa sam bi muy jàpp daa jël mi masaa hmm? li mu def mooy daa jël loxoom ñaari loxoom yu tooyal leen ubbi leen teg ci naasiya bi dawal jëmale jóge ci kanam bopp bi fi takkaloog fi fi frontière jëbi yëkkati dem ci ginnaaw yóbbu ba ca gannaaw daal di waat koy delloo voilà kon nag mu ngi noonee kon masaa seeni seeni bopp am saxu bi eh, eh, eh, wuju bi ru'usikum waaw ci seen bopp loolu nag li sa li Maliki yi ak bi yi di wax moo loolu insha allah moo gën a dëgër mooy masa bopp lépp ngay masa waaw pas comme li Shafi Hanafi yi rahmatullah di wax ne rubu'u ra'si mooy bopp boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba rek dina doy am ñenn sax ñu ne ah, lenn ci Maliki yi ànd ak ñoom mais turus ci sax doy na parce que yonent saa sala moo doon as-sulus mooy un tiers boo xaajee bopp ñetti xaaj benn xaaj bi ndax nee woon na as-sulus as-sulusu kasiir ca hadiisu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ba radiyallahu anhu tiñ gisoon ko fii ci Riyaad bi mooy un tiers te un tiers bari na Shafi'i yi ne moom non ñoom moom ay même bu nekkee ay karaw sax baax na waaw naasiya bi bu ko defee doo ko doy na bu nekkee xatta ay ñenn ñi dem ba ne ay ñetti euh, karaw ak yooyu sax dina doy waaye loolu lépp insha allah baa boobu nekkul loo xam ne li tab'id la voilà tekkul noo ne loolu la euh, mooy euh, day wane ne euh, lu ndaw lenn partitif lenn ci mbir mi waaw famsahu bi ru'usi wamsahu bi ru'usikum baa boobu du loolu parce que li koy gën wane tamit mooy famsahu ca wàllu tiim dane famsahu bi wujuhikum waaw bu ngeen di mu ne mooy aw lamastumu nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum te boobu bi boobu kenn neewul ne bu léegi yow booy booy booy tiim eh, booy masaa yow masaawal da ngay laal rek sa benn catu bopp sa xar kanam ñu laal ci leen nag après baax na voilà loolu li wane ne loolu taxuñoo jóg ngir waaye dañ lay wax rek li nga xam ne insha allah mooy li gindi loolu mooy booy masaa li ngay masaa comme niñ ko defe léegi niñ ko waxe la mu ne wa arjulakum ilal ka'bayni léegi wa arjulakum waaye wa arjulikum am na wa arjulakum bu boobaa day dellu ci raxas nga faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum kon ak seeni tànk na ngeen ko raxas euh, tàmbalee ci côté ndejoor bi tamit ci baaraam yi comme ni nga xam ne yu'jibu tayammun ak bu ngeen di jàpp di ngeen tàmbalee seen càmmoñ seen ndejoor yi euh, tànku ndejoor waaye tàmbalee baaraamum ndejoor euh, bu bëgg tuuti di dem ndax foofu fala càmm fala ndejoor bi di féete après bu dee ci bu ndejoor tànkum ndejoor bi nga raxas coon ci ba ci kii yi hmm. voilà waaye it euh, boo baree ci boobu nga daal di ñetti yoon comme niñ koy gisee euh, wala hatta anqahuma ba mu sellal ko euh, mu tooy complètement te mu bañ a bàyyi ay dernier yoo xam ne day bàyyi foo xam ne du tooy wa in kuntum jun lé non non hmm, léegi wa arjulikum loolu mooy bu dee ci masalal xuffayni même bu dee ne siit yi dañoo gis ne ñoom mooy raxas mooy dangay masaa waaw ndox mi moom du ñoom dañuy masaa mbir mi loolu wallahu taala alam ginu la dëgër voilà kon loolu euh, mooy da raxas bu dee nag wa arjulikum loolu mooy bu dee ne nag da ngeen a nekk ñoo xam ne ngeen a soloon xuff yi ngeen daal di ciy masaa kon ñeenti cër yii moom la boroom xam-xam yi sànq ba léegi di wax a'da'in maxsuusa cër yoo xam ne yu jagoo la maalikee ne mooy al arbaa yu ñeenti ala wajhin maxsuus waaw loolu léegi nag ginnaaw loolu kon euh, euh, euh, ñu gis kon ginnaaw farata yi ñoom ñëpp ci d'accord yii alquran wax muy ñeent yi ñëpp d'accord na yii moom ñooy farata yi nga xamante ne nii moom ci wàllu jàpp nit ko képp koo xamante ne nii nee nga jàpp nga ba toog te raxasoo benn ci yow sa jàpp baaxul loolu ñëpp ci d'accord léegi nag mu des. bala juy ñëw ginnaaw gi après ñu tëje loolu mooy naka la yonent bay saa saa doon jàpp parce que comme que dugg nañ ci euh, définition bi ñuy ñu wax ko fii mu jeex comme que nee na ñeent ah cër yi yooyu ñëpp ci dëppo moo tax ku mel ne xanafiya yi par exemple léegi dañuy xool ku nekk ci ñoom kan lan mooy farata ci kan bu dee xanafiya seen jàpp loolu la ñeenti cër yi kese la waaw amul dara ci yokk